أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فما خطب خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم nursila alayhim hijaratan min tiin musawwamatan inda rabbika lilmusrifin fa akhrajna min man kaana fiha min almuminin فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم آياتهم وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم وهم وهو مليم وفي فنبذناهم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين wa qawma nuuhin min qabl innahum kaanuu qawman faasiqiin wassamaa'a banaynaahaa bi aydin wa innaa lamuusi'uun والأرض فرشناها فنعم فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نظير ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نظير مبين كذلك ما آتى الذين من قبلهم رسول من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواسوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله allaha huwa arrazzaqu dhul quwwati almatin fa inna lilladhina zalamu dhanuban mithla dhanubi ashabihim fala yasta'jilun fawaylun lilladhina kafaru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 hadiisu sayyidina Abu Qatada al-Haaris ibn Rabi'a al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne dañoo tukki woon ak Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam te ñoom ñu biddanti hmm. woon ci xew-xew boobu ci jeexital ba dañ ci gis ne Yonent bi dañu woon sallallahu alayhi wa sallam ya Bilaal qum fa azzin bin-naasi bis-salaah yow Bilaal jugal nga daal di julli nga daal di jiite nit ñi anhu dama nga daal di nga daal di noddu ci julli mu ne fatawadda'a falamma falamma irtafa'at ash-shamsu wa bayyadat qama fa salla naana mu daal di jàpp bi nga xamante ne nag jant bi daal di nay jóg ba daal di weex tàll ci la daal taxaw daal di julli moom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa muy leeral ne julli googu julli mbooloo la te leeral masala boobu comme niñ ko waxe woon ne imam al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari dafay faral di def suy wax ci benn maanaam masala maanaam bu muy ubbee benn buntu ñaare day fekk ne baat maanaam masala boobu am na lu mu lëkkalool ak xadis bi weesu fii tamit moom mooy ne dafa jullee dafa jiite nit ñi mu ne baabu man salla bin naasi jamaatan a zahabil waxte buntu gi nga xamante ne mooy gi wax ci wàllu jull kii jiite nit ñi ci julli ci mbooloo ginnaaw bi nga xamante ne waxtu woo dafa dem maanaam liñ ci nam moom mooy waxtu wi dafa jeex dafa génn loolu bu boobaa muy daal di fay julli comme niñ ko waxe woon ci suñu jotaay bi weesu muy ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala ci buntu bi dafay leeral ne maanaam julli mbooloo def na ko def su fekkente ne nit ki dafa euh, da waxtu wi dafa faat te loolu moom mooy li nga xam ne moom la boroom xam-xam yu rahmatullah alayhim nootal ci seen ngiri mu bokk ci ne loolu mën naa nekk amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy Hanaabila rahmatullah alayhim ñoom dañ jàpp ne sax loolu foofu dafa gën te dafa bokk ci sunna yi bokk na maanaam loolu li nga xamante ne maanaam gisoon nañ ci hadith naa Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa arda bii nga xamante ne moom moo ah, nekk eh, moom la gisoon Eh, nga xam ne ci Seydina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa ardaala waaye xadis la boo xamante ne eh, kon ci musnadam la waaye li muy nettali day nettali mbir moo xamante ne eh, dafa xewoon ak maanaam ci Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ak Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam boo tax mboolem ruwaat ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo bi xadis Seydina Jaabir ibn Abdullah lañ ko solo radiyallahu anhu mu jëlee ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam muy nettali xew-xew bi nga xam ne moom moo xewoon ci diggante bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu des ki ñuy wax Hajjaj ibn Nasir ndax moom daf ko solowee ci Ali ibn al-Mubarak mu jële ko ci Yahya ibn Abi Kathir bi nga xam ne moo solo suñu hadith bi mu ne Seydina Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu moo ko solo ci Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu maanaam bu boobaa day daal di nekk musnadu Seydina Umar radiyallahu anhu du nekk ci musnadu Seydina Jabir radiyallahu anhu waaye Hajjaj ibn Nasir moomu dafa da'if maanaam du ko wér comme ni nga xamante ne liñ gis ne moom mooy li wér te moom mooy ñi daanaka ñi solo hadith bi yëpp maanaam dañ ko solo comme ni ko Hisham euh, ad-Dastawa'i bi rahimahullahu ta'ala solowee euh, ci mu jële ko ci Yahya ibn Abi Kathir mu jële ko ci Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf mu jële ko ci na Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa anhum ajma'in mu wax ne Seydina Omar ibn al-Khattab mu ne am na maanaam suñu jotaay bi weesu gisoon nañ tàmbali woon nañ gis xadis bi waaye gis ñu jeexal guddoon maanaam mu ne am na nekk Omar ibn al-Khattab Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu jaa dikk na yawmal Xandaq bisu Xandaq baadama ginnaaw bi nga xam ne xarabat ci la fe ci la sowoon ash-shamsu jant bi fa ja'ala mu nekk yasubbu di ŋaññ di xas di saaga al-kuffaar Quraysh yéeféeri Quraysh qaala mu ne ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maa kittu jegewu ma woon usalli di julli hatta mbete kaadat mu daal di xawoon sax ash-shamsu jant bi taghrubu so qaala mu wax annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wallahi maa ngi wàcc yàlla ne maa sallaytuhaa man di julleegu ma ko maanaam bokk na ci liñ ci xamee moom mooy ne waatal maanaam waat dagan na ci loo xamante ne kenn waat loowula loolu tey te yonent bi sallallahu alayhi wasallam waat na te kenn waat loowu ko waaye loolu dafa am ci ay anam yoo xamante ne ci lay nekkee loo xam ne dañ koy sopp maanaam day nekk loo xam ne day jaadu waaye du jaadu rek nit ki jël rek waat saa saa nekk benn baat ñaare baat bu nekk mu waat ko loolu tamit bokkut ci li nga xamante ne moom mooy li li yoon te bokkut ci li nga xam ne moom mooy sunna amma li nga xamante ne moom mooy waat yi nga xam ne masalan day dalal xelu Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu dañuy gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci anam googu la waatee bokk na tamit ci waat ci mbir moo xamante ne nit ki mën na koo dégg yaakaar ne xëy na da juum wala da ngaa wala boog da jaa wala ni nga xamante ne noonu nga nettalee mbir mi nit ki waat bi ci ba may tàmbali wax di di wax maanaam loolu bokk na tamit ci li feddaliku maanaam beneen bi ci des nag moom mooy ne waat tamit ci yàlla la ñuy waatee képp koy waat comme ni mu ko waxee moom sallallahu alayhi wa sallam man kaana xaalifan falyahlif billahi aw liyasmut kuy waat na nga waat ci yàlla wala nga noppi kon moo tax waat ci yàlla dagan na waat tamit ci melo yi nga xam ne mooy meloy lay bi subhaanahu wa taala dagan nañ comme par exemple mu ñuy waat daal di wax ne maa ngi waat ci kattanu yàlla wala maa ngi wa maanaam masalan yu mel noonu loolu dana dagan wala boog di waat ci loo xamante ne day day tegtale ni borom bi ci ngay waat comme lu bëri ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni mu doon waatee ne wala foofu billadhi nafsi bi yadihi maa ngi waat ci ki nga xamante ne sama bakkan ci loxoom la ne comme tamit ni sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha waxe woon ci hadith bu ñu gisoon ci jotaay yi wees bi mu naan wallazi dhahaba bihi sallallahu alayhi wa sallam maanaam mooy mu ngi waat ci ki nga xamante ne moom moo ko yóbbu mooy yenente bi sallallahu muy borom bi subhaanahu wa ak waat yi nga xamante ne dañuy tegtale borom bi subhaanahu wa yooyu dafa nekk loo xamante ne lu ñu yoonal la amma di waat ci leneen lu dul yàlla li ci yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam ci hadis bu nekk ci musnad imam ahmad ibn hanbal rahimahullah muy hadis sayyidina abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma mu ne yenente bi dafa wax ne sallallahu alayhi wa sallam man xalafa bi ghayrillahi faqad kafara wa ashrak mu ne képp koo xamante ne dafa waat ci keneen ku dul yàlla bokkaale na wala boog génn wala boog yi nekk maanaam weddina yàlla maanaam loolu moo tax bokk nañ ko boole nañ ko ci shirk yu bokkaale yu ndaw yi loolu yëpp day tegtale maanaam màgg bi nga xamante ne moom la loolu màgg maanaam yeneen bi sallallahu mu ne nag fa kum naa ñu daal di jóg nag ba loola xewee ilaa Butxaana ci Butxaan waxoon nañ ne la gox la boo xamante ne maanaam wu nekk ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne fa tawadda mu daal di jàpp li salaatu ñeel julli wa naa ñu daal di jàpp tamit lahaa ñeel ko lii tamit day tegtale ne jàpp dafa nekk loo xamante ne sart la ci julli waaye tamit njàpp ci ñu jógee ci ay nelaw bu fekkente ne nelaw yi maanaam nelaw yi dafa xóot loolu dafay daal di nekk loo xam ne day yàq njàpp loolu bokk ci liñ koy la mooy ne nelaw yi xóot na xóotaay boo xamante ne tax na ba ñoom yeewuñu amma li nga xamante ne moom mooy laaj bi aju ci ne waaw kon yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax li nga xam ne moom lay wax ne mu ne mu ne mu ay naa aynaaya wala yanaamu qalbi sama ñaari bët yi daal nelaw waaye sama xol moom du nelaw. loolu kon ana nan lañ koy mën a lëkkalee ak lii boobu lool tamit tontu woon nañ ci hadith Seydina Imran ibn Husayn bi radiyallahu ta'ala anhuma waaye li nga xamante ne maa mënut na koo tënk rek ci ne maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam xolam du denc di jag ci ci ci aju ci borom subhaanahu wa ta'ala naka noonu moo tax du nekk ci yëgadi waaye li nga xamante ne moom mooy bët yi nelaw na loolu moom moo tax gisut li nga xamante ne moom mooy maanaam loolu moom moo tax xew-xew bi am beneen bi ci def moom ñaareelu maanaam mooy ne tey bu doon nelaw tey bu njàppam tojoon dana ko xam wala wala ak yu mel noonu loolu yëpp day tegtale ne maanaam looloo taxoon mu ne samay nelaw samay bët day nelaw waaye sama xol moom du ñu nelaw beneen bi ci des nag moom mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam borom bi subhaanahu wa taala dafa dogal ci moom xew-xew bu mel nii ngir wan jullit ñi ne leen xew-xew bu mel nii mën naa am te loolu taxut nit ki nekk koo xamante ne ku nekk ku bon ku bon maanaam ne biddanti mën na koo dal waaye daa i mën ngay biddanti saa su nekk maanaam di nelaw saa yoo nelawee biddanti ba jant bi jóg comme ni nga xam xamante ne noonu la waaji waxe waaj diñ jàmbatoon ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne moom daal day biddanti saa su nekk day nelaw ba jant bi jóg mu ne kooku seytaane moo mbiewal ci ay noppam maanaam loolu day tegtale ne loolu moom musiba la waaye nag léeg-léeg mu am ci ay yenn cas de a yi noonu loolu léeg-léeg mu am te du wàññi maanaam ci mbaaxu nit ki dara comme ni nga xamante ne noonu la dalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te noonu la dalee tamit sahaaba yi radiyallahu anhum euh, loolu ci xadis bële la maanaam xadis ba ñu weesu la waaye am naa xadis bi euh, maanaam mooy euh, li mu ne dañoo jóg ñu daal di jàpp moom fa sallal asra mu daal di julli takkusaan loolu day wane ni maanaam li nga xamante ne moom la Hanafi yi di wax rahmatullahi alayhim ne bu fekkente ne nit ki dañuy ragal maanaam te loolu dañ ko boole ci ngant yi nga xam ne ñoom ñoo tax nit ki war a mën a julli maanaam war a bañ a mën a julli maanaam ci kaw ci loo ci kaw loolu ñoom hadith bi maanaam ñàkk julli gi salaatul xawfi du lee le fait que salaatul xawfi wàcc gu toll mooy bu ñuy julli ci circonstance u xeex wala maanaam tiitaange guerre loolu wàcc gu naam lool dëgg la waaye ñoom dañoo gis ne euh, bu fekkente nit ñi dañuy ragal masalan nit ñëpp dee maanaam dañuy ragal ne dëkk bi ñëppay de ñu daal di dugg foo xamante ne wala nekk ci loo xamante ne xëy na loolu moo leen di teree julli ba mu préoccupé leen ba julli gi loolu noonu loolu folli wuñ ko waaye nag li nga xam ne mooy li wéeru insha allahu taala mooy ne ahankay julli dara munul tax nga tere koo def bu fekkente ne xattaa bu dee sam xel nga koy defe comme ni nga xamante ne noonu la borom bi subhaanahu wa taala waxee fa in wa in xiftum fa rijalan aw rukbaanan su fekkente ne da ngeen a ragal bu boobaa na ngeen taxaw na ngeen na ngeen na ngeen na ngeen di dox aw rukbaanan wala boog ngeen war di julli ak tamit mooy mooy salaatul musa maanaam mooy mooy salaatul xawfi wala boog ci salaatul musaayafa itam comme ni ko yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee ne bu fekkente ne dañuy euh, julli su fekkente ne julli dafa jot te nit ki nekk ci toolu xare di xeex ak noon bi te mu xam ne waxtu yëpp da koy romb boobaa sax dafay daal di julli terewut day daal di julli te loolu mooy li gën a dëgër insha allahu taala euh, beneen bi ci des moo te loolu moom mooy li nga xam ne tamit mboolem borom xam-xam yi ànd nañ ci ne loola am na waaye nag nit ki bu fekkente ne ci circonstance yi muy ne mooy loo xamante ne talul dara ba xelam sax mënta dem ci julli te bu boobaa loola day daal di dugg rek carrément ci comme ku fàtte julli wala boo koo xam ne dafa ne la wallim julli bu boobaa loolu la ñuy tontu fuqaha o hanafiye ci boobu wax rahmatullahi alayhim ndax ñoom li ñu wax daanaka day nuroog rek ki ki ci des maanaam ki nelaw euh, wala bokk nga xamante ne moom moo ko fàtte ngir ne wala masalan tey ñoom jigéen boo xamante ne xale doomam mooy nar a maanaam loolu day tax euh, mu dem di ko sauver ji par exemple wala keneen rek maanaam dañoo wax waxu jigéen ji waaye loolu ku mën a doon la ak yu mel noonu yooyu day tax nit ki bañ a mën julli waaye ngir mën a sauver bakkanu nit ki dund nit ki waaye ba tey maanaam yeneen fuqaha yi rahmatullah dañ naan ko même malgré loolu su fekkente ne man naa teewlu ti di julli day julli xattaa ci xelam mouvement yi ma def da koy def yi munta def du ko def masalan tey docteur bi nga xamante ne day opérer docteur bi di opérer nga xamante ne opération bi day masalan tey bu dee midi lay tàmbali te 19 euh, heures lay pare te ci diggante bi tisbaar jotagutoon te tàkkusaan dana fekk mu romb maanaam timis dana jot loolu masalan ci exemple bu mel bu boobaa ki nga xamante ne mooy opéré te bu bàyyee opération bi julli nit ki dee wala ak yooyu yëpp maanaam na muy def mooy da koy def waaye nag jamono jooju day day day day opéré waaye yi mu mën a wax ci biir julli bi da koy wax yi mu mënut a wax yi mu yi mu mën a maa ndax wax moom dana ko man léegi yi mu mën a mouvement yi mu mën a def comme taxaw bi da koy def bu mënee jublu xibla da koy def su ko mënut mu bàyyi ko maanaam lu mën a am moom mooy am lu mënta am mooy rot comme ni nga xamante ne noonu la ko Alxuraan waxee fattaqullaha mastata'tum na ngeen ragal yàlla seen kéem kattan li ngeen man te bu boobaa loolu moom moo li nga xamante ne moom mën na ko bu boobaa loolu moom lay def ah, waaye bokk na maanaam bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne fa sallal asra mu daal di julli tàkkusaan baadamaa ginnaaw ba nga xam ne xarabat ci la fenk ash-shams jant bi maanaam comme niñ ko gisi woon ne xew-xew bi ay xew-xew yu baree bari la yu bari la ñeent ñett ñett lu mu bon bon ñett am na ci mooy bi nga xamante ne comme ni mu nekkee ci hadith sayyidina Abdullah ibn Mas'ud bi radiyallahu ta'ala anhu bu nekk ci sahihu imaamu Muslim rahimahullah uh, wala wa sunan at-Tirmidhi rahimahullah nga xamante ne am na ñeenti uh, waxtu la maanaam muy tisbaar muy takusaan muy timis ak gée yooyu yëpp la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu fayandoo kon bu boobaa dañuy gis ne hadith boobu bokkut ak hadith bi ak hadith bi nga xamante ne tisbaar ak takusaan ak timis moom la moom moo leen rëccoon maanaam tisbaar ak takkusaan ak timis moo leen ñu daal di julli ñett maanaam wala boog ci gi ci lañ jullee tisbaar ak takkusaan ak timis muy ñett julli fii nag ñaari julli la maanaam ala kulli xaalin lii daf ñuy doy mu ne summa topp nag sallaa mu daal di julli baadaha ginnaaw ga al maghriba timis ah, lii daf ñuy yóbbu ci ay masala masala bu njëkk bi moom mooy yan mooy ngant yi nga xamante ne ñoom ñooy mën a tax ma ma ma di bàyyi julli waaye loolu insha allahu taala duñ ko leeralee fii dañ koy leeral ci beneen buntu bii di ñëw insha allah muy baabu man nasiya salatan falyusalli idha zakaraha wala yu'idu illa tilka salat buntu boobu insha allahu taala buñ ci ñëwee daañ gën a leeral lan mooy ngant yi nga xam ne ñoom ñooy tax julli ñu ban koo bàyyi ñaareel bi ci def moom mooy mas'ala bi nga xamante ne te eh, mas'ala bi nga xamante ne moom mooy aju ci eh, ana naka laay fayee sama ay julli maanaam moom mooy ne tey su fekkente ne julli gi daf maa fekk julli muy tukki masalan ma daa di am waxtu maanaam maanaam tisbaar wala takusaan wala gée nga xamante ne ñeenti rakkaa la ma daa di koy ma waroon ko julli te julliwuma ko ma daa di ñëw ba ci dëkk bi ci teewaay bi ma war koo fay loolu wala boog julli goo xamante ne ma nga ma faate woon ca fay ca ca ba ma teewee ca dëkk ba waaye ma dem ba tukki gis ne ah ma ma daa di fàttaliku julli googa ma daan di léegi nag kon dama koy fay anam boobaa naka laa koy fayee loolu borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ ci wuute waaye am na mbir moo xamante ne ñoom ñëpp dëppoo nañ ci mooy ne su fekkente ne dama julli guma waroon la ci jamono ji ma teewee kooku moom bu ma koy fay dama koy daal di fay euh, carrément comme ni nga xamante ne euh, moom mooy euh, nam faate woon mooy su ma dekkee tukki. masalan ma ne e man de barki démb wala barkaati démb fàtte naa ne ndekete julliwuma woon tàkkusaan muy ñeenti rakka fekk maa ngi tukki bu boobaa bu ma koy fay dama koy fay ñeenti rakka comme ni nga xamante ne noonu laa na ma rëcce woon waaye su fekkente ne nag damaa tukki foofu la borom ko xam ne rahmatullah alayhi mu wuutee maanaam bu dee daf maa rëcc maanaam su dee daf maa rëcc tamit ma nekkoon ci tukki ma ma war koo fay ci biir tukki itam loolu wuute ci maanaam bu fekkente ne tisbaaru démb gi de dama ko waroon a julli fàtte naa koo julli wala démb julli ma tisbaar ak takusaan dama ko fàtte woon ndax damaa nekkoon ci tukki dama ko fàtte woon carrément ma daal di léegi nag ma war koo fay mais maa ngi ci tukki ba léegi wala boo daaw la woon tukki daaw ga daaw de ba mu fi ñëwee ndekete ca laa fàtte woon ne eh, am na julli gu ma julli wut woon maa mu xelam ci looga dem xaaral ma ñëw fay ko bu boobaa na ma koo rëcce woon na ma rëcce woon noonu laa koy fayee maanaam mooy dama leen di wàññi comme ni nga xamante ne noonu loolu tamit ñëpp dëppoo nañ ci li ñu dëppoowul nag moom mooy su fekkente ne tukki na damaa maanaam damaa ñëw nag maanaam ju julli ga guma ma ci tukki ga léegi nag ma ñëw ba ci dëkk bi nag toog war koo fay loolu la ñu wuute ndax dama koy matal wala duma ko matal ni nga xamante ne ñoom ñooy xuna fuqaha hanafiyyi ak maliki rahmatullahi alayhim ñoom dañuy wax ne dañuy topp qaida bi naan al adaa'u yahki al qada maanaam Euh, al al qadaa'u yahki al adaa maanaam mooy fay dafay dafay nettali rek day reproduire li nga xamante ne moom mooy euh, jooxe gi maanaam bu boobaa maa ngi ci dëkk bi damay fay sama ñeent sama ñaari rakka lay fay bu boobaa ñaar ñaar laa koy fay ku ndax ci tukki laa la ma rëcce woon amma ñi nga xamante ne ñooy Shafi'i ak Hanabila rahmatullah alayhim ñoom dañ naan déedéet mbir mi ñun duñ ko defee noonu parce que comme que xës nañu ñëw ba ci dëkk bi daal léegi naan julli gi yëpp boo koy fay tamit da nga koy fay comme ku teew da koy fay ba mu mat sëkk ñeent yoon ndax loolu mooy cosaan maanaam ndax ñoom dañuy daal di dellu ci li ñuy wax da ar-ruju' ila al-asl maanaam dañuy delluwaat ci cosaan mooy ne cosaanu julli gi mooy ne daf maa waroon ñeent waaye tukki gaa taxoon ñu def ma ko ñaar léegi nag comme que ñëw naa ba teewaat ci dëkk bi ba ñibbisi naa léegi damay dellu si waat ci cosaan maanaam ñoom maanaam foofu loolu borom xam foofu la ñu wuutee rahmatullahi alayhim ci yooyu mas'ala euh, amaan na nag li nga xamante ne moom mooy li gën a wér insha allahu taala moom mooy li nga xamante ne moom la Hanafi ak Maliki wa rahmatullahi alayhim te moom mooy bu ñu koy fay dañ koy fayee kéem ni mu ñu rëcce ngir ne loolu moo ñu war te la ñu war rek la ñu war a fay loolu amaan na moom mooy li wér insha allahu taala beneen mas'ala bi moom mooy tey su fekkente ne julli gi ma rëcc moom mooy tisbaar la wala tàkkusaan ma daal di koy war fay far war koo fay ci guddi wala boog timis la wala gée ma war ko fay ci bëccëg loolu bu boobaa ana nan laay fayee julli yi nga xamante ne dañ ma rëcc bu boobaa li nga xamante ne moom ñi nga xam ne ñoom ñooy xanafi yi ak maliki rahmatullah alayhim dañuy wax ba tey ne al al qada yahki al ada maanaam li nga xamante ne moom mooy al qada euh, euh, euh, maanaam Euh, euh, alqada maanaam mooy fay gi day daal di nettali li nga xamante ne moom mooy jooxe ga maanaam moom mooy su ma nekkee masalan ñu ngi bëccëg jullit timis timis rëccoon ma démb wala jullit gee ma war koo fay damay tari ca kaw ñaari rakkaa yu njëkk yi comme ni nga xamante ne noonu laa ko naroon a defe su ma ko jullee woon ca waxtu wa nga xamante ne ca la ma ware woon loolu moom mooy mazhabu xanafiya yi ak maliki rahmatullahi alayhim amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'iyyi ak Hanabila rahimahumullah ñoom bu dee Shafi'iyyi rahmatullahi alayhim ñoom euh, ñook Hanafiyyi fi ñu nuróowee mooy ne su fekkente ne julli gi dama koy fay ci bëccëg gi maanaam dama koy fay ci bëccëg gi nam ma ware woon ci guddi ga du ma ko fay yenoon maanaam dama koy yelu loolu moom mooy julli gi bu dee julli bëccëg la mamma bu dee julli guddi la tamit bu fekkente ne Eh, maanaam bu dee damay fay tiwa tisbaar mel ci fekk bëccëg la Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom dañ ne dañ koy wax ca kaw maanaam ñaar rakka yu njëkk yi waaye xanaa xanaa xanaa bi lay rahmatullah ñoom dañ ne bu dee waxtu wi waxtu wi dañ koy yelu bu boobaa dañ koy wax ci suuf comme maanaam mooy lan ci gàttal daal mooy Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom dañ naan al ibratu bi waqtil qada'i la bi waqtil ada maanaam li ñuy bàyyi xel mooy waxtu fay gi waaye du waxtu bi joxe gi ñoom loolu la ñu bàyyi am amma ñi nga xam ne ñoom ñooy xanal ak xanaa bi lay rahmatullah alayhim ñoom ànd nañu ñoom su fekkente ne wax ci ci kaw la waaye bu dee wax ji ci suuf la bu boobaa dañ koy yeloo maanaam daa iman yi ñuy yeloo dañ leen di yeloo waaye yaa ñuy wax ca kaw nag yooyu moom moom la ñuy yeloo su dee ci bëccëg gi la bu dee ci guddi gi la dañ koy waxaat ci kaw maanaam loolu moom mooy euh, teqale mazhab bi Euh, waaye amaan na li nga xam ne tamit ba tey mooy li gën a dëgër insha allahu taala mooy waxu ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafiyey euh, ak maalikiyey rahmatullah alayhim ndax euh, comme li nga xamante ne noonu la waree noonu lañ ko war a jootee amma leneen li nga xamante ne moom la xanafiyey wax kii loolu la saafiye ak xanaabila lay wax rahmatullah alayhim ñoom dañoo jóge ci loo xamante ne qiyaas la maanaam te qiyaas boobu noonu dafa nekk qiyaas boo xamante ne Euh, dafa ànd ak lu ñu tuddee maanaam mooy ñoom dañ ne euh, comme que seetlu nañ ne julli bëccëg yi dañ leen di wax ci suuf julli guddi yi ñu di leen wax ci kaw kon maanaam bu lëndëmee rek ci kaw la ñuy wax bu leeree ci suuf la ñuy wax kon bu ñu leen di fay itam dañ leen di fay comme waxtu wi nga xamante ne noonu lañ leen di jullee te loolu moom mooy ne kon ñoom waxtu wi la ñuy bàyyi xel te moo loolu boo ko seetloo moo dellu siwaat ci bi nga xamante ne moom lañ tukkee mu lu tax ñuy fay ba mu mat tamit mooy delluwaat ci loolu waaye bu boobaa li nga xamante ne moom mooy problème bi foofu mooy ne lan mooy dalil bu leer bi ci loolu parce que lan mooy wane ne c'est parce que dafa lëndëm moo tax ñuy wax ci kaw parce que su fekkoonte ne loolu la kon wax kon kon rakkaay yëpp la ñu war a wax ci kaw lu tax rakkaay yenn yi rek la wax ci kaw yi ñu def ñu wax ko ci suuf loolu secret la boo xamante ne maanaa bi ak xikma bi dañ koy delloo ci borom sharia bi subhaanahu wa taala ak ci ki nga xamante ne moom la ko yabal yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ah, ah, du ñàkk tamit ne ñeen nag ñeen ci nitu yàlla yi am nañu ko ci borom bi subhaanahu wa taala xamal waaye am amma bëgg koo jël maanaam di ko teg ci ay atte ne bi lii moom moo tax kon bu boobaa bu ñuy julli nii la ñuy jullee loolu maanaam dafa am loo xamante ne maanaam xat maanaam dafa am lu rëy rëy lu ci nekk loolu moom moo tax am li gën a wér inshaa taala mooy li xanafi yi wax ak maliki yi rahmatullahi alayhim euh, loolu moom euh, kon yooyu mooy masala yi nga xamante ne euh, waroon nañ leen a gis beneen bi ci def nag moom mooy ne bu ñuy julli tamit dañuy julli mbooloo bu fekkente ne da waxtu wi dafa la rëcc mbooloo beneen bi ci des nag moom mooy tartibu salaat salawaati maanaam al faa'ita tartibu salawaati al faa'ita maanaam ne dañuy toftale julli yi nga xamante ne ñoom ñoo ñu rëcc loolu tamit insha allahu taala danañu ko gis ci buntu bi nga xam ne moom moo tegu ci buntu bi ñu jëm te moom mooy baabu qada'u salati al ula fal ula ne bu ñuy julli bu ñuy fay julli dañuy njëkk fay ba njëkk teg ca ba tegu loolu insha allahu taala danañu ko gis ci buntu boobu wallahu taala a'lam euh, hadith bi Ah, imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi na ko dina ko indiwaat hadith numéro cinq cent quatre-vingt-dix-huit insha allah ci buntu boobu boole yi wa naam wax nga dëgg jazakumullahu xayran maanaam su fekkente ne damay julli tamit di julli julli boole maanaam bu boobaa ni nga xamante ne tamit noonu laa koy fayee mooy dama koy toftale maanaam mu may julli comme nii nga xamante ne eh, bu may masalan tisbaar ak tàkkusaan ak timis ak ñoom daa iman dañ leen di boole maanaam tey munumaa julli tisbaar ak tàkkusaan euh, di war a julli euh, ci te mboolem mazhab yi ànd nañ ci loolu ba mu def ne Shafi'i ak Hanabila tamit dinañ ci ñëw insha allahu taala ci seen caqantal maanaam bu dee Hanafiyyi la ak Maliki rahmatullahi alayhim ni nga xamante ne noonu la ma julli gi waree noonu laa koy war di toftalee ci julli farata bu fekkte noonu tisbaar ak tàkkusaan ak timis ak gée ndax ñaar yooyu ñoo bokk ay waxtu yu ñuy boole maanaam ñooñu par ñaar ñaar ñoo bokk waxtu yi ñuy boole kon su ma jullee tisbaar ba pare fàttaliku ne su ma jullee tàkkusaan fàttaliku ne jullee gu ma tisbaar daa iman damay fay sama julli tisbaar bi doog a julli wat tàkkusaan daa maanaam mbir mi du wëlbatiku noo xamante ne du ko fay ah, ba ba mu ba mu bu fekkente ne tamit ah, ba mu def ne su ma su fekkente ne waxtu tisbaar bi waxtu tisbaar bi su ma ko naree julli waxtu tàkkusaan bi moo may rëcc carrément bu boobaat ci laay dogee sama julli maanaam du ma julli tisbaar mais damay julli sama tàkkusaan bu fekkente ne nag dafa am ngànt bu tax ba julliwuma wu ma woon tisbaar wala tàkkusaan maanaam comme masalan jigéen ji doo gis mbërëg di di doo ko pare waxtu tàkkusaan bu jotee dañuy xool su fekkente ne dafa nekk ci teew wala boog mu yor attey ku teew te moom mooy tukki na maanaam dafa teew ci dëkk bi wala boog mu tukki tukki koo xamante ne ëpp na ñetti fan suñ ci génnee wax bis bi nga xam ne ci lañ dugg ak bis bi nga xam ne ci la ñu génn maanaam bu boobaa ni muy def mooy su fekkente ne euh, bu boobaa ni muy def mooy euh, day xool su fekkente ne mën na fi julli juróomi rakka balaa jant bee sox bu boobaa noonu lay def loolu mooy nekk li muy li war ci moom bu fekkente ne nag mënu fee julli ju juróomi rakka maanaam ke ñeenti rakka donc la fi mën a julli bu boobaa tisbaar bi mooy rot bu julli tàkkusaan loolu mooy su dee masalan dafa gis ba rek wala boog mu am ngant bi nga xamante ne comme masalam yéeféer bi doog a tuub wala ñu mel noonu euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy xale bi doog a màgg bi doog a màgg wala boog yu mel noonu kooku loolu mooy li nga xamante ne moo koy war amma su fekkente ne mbir mi demeewut noonu nag maanaam mooy ne dafa tukki bu boobaa euh, day xool ñetti rakka maanaam lay xool bu dee mën na julli ñetti rakka su boobaa day julli tisbaar ak takkusaan su fekkente ne manul loola mu daal di julli rek li nga xamante ne moom mooy tàkkusaan bi ba euh, loolu mas am jëmmi masala bi moom mooy am ci diggante timis ak gée ci bu ñu xoolee ci fajar bu dee xar maanaam jëmmi masala bi mooy am diggante timis ak gée euh, sauf que bu dee timis ak gée bu boobaa dootul nekk juróomi rakka waaye ñeenti rakka lay maanaam muy ñetti rakkaay timis yi ak benn rakkaay gée bi loolu moo xam ni ngi tukki wala tukkiwul la ndax ñetti rakkaay timis bu dee ko wàññi même bu dee da ngay tukki loolu kon moom mooy toxtale googu euh, su fekkente ne nag nit ki amul dara maanaam amutul ngant waaye tisbaar ak tàkkusaan ñoo ko rëcc mu war a julli tisbaar ak tàkkusaan noonu la leen di fayee bu dee timis ak gee noonu la leen di fayee su fekkente ne nag dafa ragal sax waxtu wi génn tamit maanaam bu dee dafa ragal waxtu wi génn foofu Shafi'i rahmatullah dañuy wax ne nee day julli waxtu wii gi waxtu wi nar a génn ndax ci ñoom toftale gi du farata bu fekkee ne nag masalan tey dama julli tisbaar ba pare doo ko fàttaliku ne julli moo woon tàkkusaan bu dee ci Shafi'i waxtu bi du du affaire bi du yàqu bu dee ñoom affaire bi du yàqu kon loolu euh, ndax lan ndax ne garawul mais bu dee ci Hanabila yi masalan rahmatullah ñoom bu dee ci cadre figure boobu day yàqu bu fekkee ne nag ñoom xana Hanabila yi rahmatullah alayhim dañ ne bu ma ragalee waxtu wi génn te ñoom bu boobaa waxtu muxtaar bi la ñuy wax nekkatu daruri bi foofu lañ wuutee rek Maliki ak Hanafi rahmatullahi alayhim bu dee bu dee bu dee Shafi'i Hanabila yàlla rahmatullahi alayhim bu dee waxtu bi nara a génn mooy waxtu muxtaar bi loolu day tax ma daa di rotal li nga xamante ne moom mooy waxtu wi ci des maanaam ma daa julli d'abord bii après ma doog a fay bi des loolu kon moom mooy li nga xamante ne moom mooy teqantal bi ci boobu masala amma yeneen yi ci des insha allahu ta'ala daan ci gën a ñëw wallahu taala aalam xadis bi kon imam al-Bukhari rahimahullahu taala maanaam dina ko indiwaat xadis numéro 598 foofu daañu ko gën a gis insha allah ak xadis numéro 641 ak xadis numéro 945 ak 4112 imam Muslim indi na ko xadis numéro 631 imam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 180 imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 1366 kon waa ashaabu kutubu sitta ñoom euh, ñoo indi na ñoom indi nañ xadis bi. ba mu def imam Abu Dawud ak Ibn Maaja rahimallahu al-jamii' na qaala rahimahullahu taala baabu man nasiya salatan falyusalli idha zakaraha wala yu'idu illa tilka as-salaa mu ne baabu buntu man ki nga xamante ne nasiya dafa fàtte salaatan ab julli mu ne kooku nu muy def mu ne fal yusalliha fal yusalli na ko julli idha zakaraha su ko fàttalikoo ah loolu moom mu ne wala yu'idu te du waat illaa lu dul tilka salaat boobu la julli maanaam tey bu fekkente ne dafa am julli bu la rëcc bu boobaa julli ga na koy fayee nii la mooy boo ko fàttalikoo rek da daal di jóg nga daal julli te doo baamuwaat lu dul booba julli loolu nag moom mooy su fekkente ne waxtu yi ëpp na juróomi waxtu loolu mboolem borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi dëppoo lañ ci loolu. maanaam su fekkente ne waxtu wi ëpp na astaghfirullah juróom benni waxtu ndax bu dee xanafi yi rahmatullah alayhim ñoom juróom benni waxtu lañ ko aj bu dee maaliki yi la rahmatullah alayhim ci juróomi waxtu lañ ko aj maanaam bu boobaa bu dee daf koo ëpp euh, loolu bu boobaa day daal di day daal di mat sëkk day daal di nekk loo xamante ne dara dootu la euh, euh, maanaam ñoom dañ naan juróom benni waxtu wi witar bi ci lañ ko boole Euh, wala boog ñu ne bu dee ëpp na juróom benni waxtu luñ boolewul witar ñoom noonu la ñuy waxee euh, su dee Maalikee rahmatullah dañ naan juróomi waxtu wala lu ko gën a néew maanaam kon boog maanaam mooy lu ëpp juróomi waxtu li ko dalee ci juróom benni waxtu jëm kaw bu boobaa masala bii day daal di appliqué wu te lii tamit moom bu boobaa li nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i Shafi'i ñoom amuñu ci problème du tout xam leen ni ci wàllu fay julli Shafi'i yi ñoo gën a woyof le mbir ndax ñoom nu ñuy waxee mooy mooy ñoom amuñu problème ci kañ laa ko war a fay a kañ laa ko war a fay maanaam nu ma fayee mbir mi nu mu toftalee rek baax am amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy Hanaabila yi rahmatullahi alayhim ñoom toftale gi dafa nekk loo xamante ne dafa war comme niñ ciy ñëwee insha allahu taala waaye ñoom li ñuy wax mooy ne su fekkente ne nag julli ko koo fàttaliku maanaam ñoom bu dee damaa fàttaliku ne julli gi dama koo war a def bu boobaa damay daal di fay julli googa bala maa julli waat julli gu loolu moom mooy li nga xam ne mooy li ràññee ko ba mu des su fekkente ne damaa ragal génn waxtu wi te waxtu woowu ñoom buñ ko waxee mooy waxtu muxtaar bi al waxtul ixtiyaar yi comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee léegi moom mu boobaa nag mu ne walaa yu aydu te du baamuwaat illaa tilka salaat lu dul boobu julli maanaam tey bu fekkente ne lii nag mi ngi am ci cas de bi mooy suñu toogee lu yàgg loolu moom moo tax mu indi waxu Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i bi rahimahullahu ta'ala mu ne wa qaala wax na Ibrahim te moom mooy al imaam Ibn Yazid an-Nakha'i rahimahullahu ta'ala mu ne man képp koo xamante ne taraka dafa bàyyi salaatan ab julli waahidatan bay benn ishriina sana ñaar fukki fan ñaar fukki at bokk maanaam ñaar fukki at mu daal di fàttaliku ne am na il y a vingt ans ci ginnaaw ñaar fukki at a ngi nii am na benn julli bu ma bàyyi woon julli benn la mu ne bu boobaa lam yu'id bu baamu illaa lu dul tilka salaatal waahida loolul booba julli moom dong booba rek lay baamu ah, dégg nga léegi nag bu fekkente ne nag ah, waxtu yi maanaam bu fekkente ne damaa ku waxtu yi bu fekkente ne matul juróomi waxtu nag bu boobaa ni may def moom mooy lan mooy damay njëkk julli waxtu wi weeku ma doog cee teg yi ngeen ñeen yeneen yi ci des ba muy juróom maanaam ma doog a cee yi ci des su fekkente ne nag mat na juróomi waxtu loolu day daal di moom mooy masala bi te loolu moom mooy waxu daanaka ñëpp rahmatullahi alayhim amma li ci tegu ci ay tekkantal dinañ ko gis insha allahu taala bu njëgsee ci buntu bii di ñëw waaye fii li nga xam ne moom la namm mooy ne su waxtu wi yàggee li ñuy baamu moom maanaam buntu bii daf koo teg pour ne bu fekkente ne jamono ji dafa yàgg bu boobaa damay daal di rek fay julli jii nga xam ne moom mooy li teew amma waxu Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i bi rahimahullah Sufyaan ibn Sa'iid as-Sawri rahimahullah indi na ko ci jaami'am eh, jële ko ci Mansuur ibn al-Mu'tamir mu jële ko ci sëriñam bi mooy imam Ibrahim ibn Yaziid an-Nakha'i rahimallahu al-jamii' qaala bil-isnaad al-muttasil fi awwal al-kitaab ilayhi haddathanaa Abu Nu'aym te moom mooy al-imaam Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn eh, rahimahullahu ta'aala moom muy waa muy Abu Nu'aym al-Mula'i euh, di al-Kufi rahimahullah di waa Kufa moom euh, comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ci sëriñu imam al-Bukhari yu mag yi la bokk rahimahullah mi ngi gane a génn mi ngi gane adduna cent trentième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna deux cent dix-neuvième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam imam al-Bukhari soloo ci moom lu tollak cent quatre-vingt-dix hadith rahimahullahu ta'ala imam al moom te xadisam imam al Bukhari rek moo leen solo maanaam dafa bokk ci afraadul Bukhari yi rahimahullahu taala mu ne wa Musa ibn Isma'il te moom mooy al-Hafiz al-Minqari Abu Salamata at-Tabuzaki rahimahullahu taala moom mi ngi génn adduna comme niñ ko gisee woon tamit ci weeru rajab ci deux cent vingt-trois ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa muy imam ci waa imam waa Basra rahimahullah nga xamante ne imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud rek ñoom ñoo solo ci moom mu nekk seen sëriñ waaye ñeneen ñi ci def tamit solo nañ ay xadisam ci seen téere yi maanaam kon ay xadisam ñi ngi ci kutubu sitta ñoom ñaar ñii kon ñaar ñii la imam al-Bukhari solowee ci ñoom ñaari xadis maanaam xadis bi ñaari sëriñam yi mu ne qaala ñoom ñaar ñëpp ñu ne haddathana Hammam te moom mooy al imam Hammam ibn Yahya ibn Dinar al rahimahullahu taala muy abu abdullah al-Awzi wala boog abu bakar mi ngi génnaat neuf cent soixante-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an Qataada moom mooy al-imaam ibn Di'aamata as-Sadusi rahimahullahu taala muy Abul Xattaab mi ngi mi ngi génnaat àdduna soixantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallama génn àdduna cent dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu bokk ci imaamu waa Basra yi rahimahullahu taala nekk taalibu Seydina Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu wa ardaahu moo tax ci moom la jëlee sax xadis bi mooy anaan Anas te moom mooy Seydina Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam ibn Zayd ibn Haram ibn Jundub ibn Amir ibn Ghurm ibn Adi ibn Najjar muy ah, ah, Zul Uzunayn Abu Hamza an-Najjari al-Ansari radiyallahu taala anhu Ah, moom mu dëkkoon Basra di àndandoo Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu koy wax xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mi ngi génn àdduna quatre-vingt-dixième année am na ñu wax na ba quatre-vingt-treizième année ci la génn àdduna radiyallahu ta'ala ñu baree bari lu ëpp ñaar téeméeri nit solo ci moom ci ay xadiis mu nekk koo xamante ne bokk na ci muksiruuna yi bokk ci ñu ëpp li solo xadiis Yonent bi sallallahu alayhi wasallam musnadam nekk deux mille deux cent quatre-vingt-six xadiis imaam Bukhari ak imaam Muslim bokk dëppoo ci cent quatre-vingts hadith amma imaam al-Bukhari wéetoo na ci quatre-vingts hadith imaam Muslim wéetoo ci quatre-vingt-dix hadith ci hadith sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa radiya anhu nabi mu jëlee ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne man képp koo xam ne nafiya dafa fàtte salaatan julli fan am na ci ay yeneen i riwaayaat mooy mat nafiya an salaati aw aw aw naama anha mu ne maanaam ku fàtte julli wala boog nga nelaw wëlbif ko ak mu naan laysa fi laysa tafriitu fi naw mi innama tafriitu fil yaqaza maanaam eh, ak ak ak eh, ak ak ak ak ak doyadal ak sàggante sàggante sàggante julli gi ba muy wees nekkut ci nelaw waaye mi ngi ci yeewu dégg nga maanaam loolu eh, tamit maanaam mooy fàtte moom ak nelaw daan ko ñoo nuroo mooy kon ku ko fàtte fal yusalliha fal yusalli na ko julli iza zakaraha su ko fàttali ko moo tax laa la tax amul dara lu mën a far bàkk laxaa ñeel bàkkaar booba bàkkaar ñàkk julli gi illa zalika lu dul loola maanaam euh, wax ji dañ ci xamee ni kon nelaw ngant la goo xamante ne mën naa tax ba nit ki nelaw maanaam ba ba julli gi weesu waaye nag bokkut ak nelaw gi nga xamante ne nit ki def benn effort pour yeewu maanaam loolu bokkuñ bokkut ci loolu loolu moom bokkut ci ngant yi yàlla nañ yàlla sàmm te musal ñu ci loola bokk na ci li nga xamante ne moom mooy euh, ngant yi nga xamante ne ñoom ñooy ngant julli moom mooy fàtte maanaam fàtte euh, comme ni nga te loolu comme ni nga xam ne boroon bi subhaanahu wa wax na ko rufi'a an umma euh, wala boog an ummatil lan rufi'a an ummatil xata wa nisyan maanaam yëkkati nañ sama xeet wi euh, ak njuumte ak xata ak njuumte wan nisyaan ak fàtte wa mastukriu alayhi ak lépp loo xamante ne dañ leen ci forcé maanaam loolu euh, maanaam loolu bokk na ci li nga xamante ne moom mooy euh, ngant yi maanaam waaye forcé ci wàllu julli du mën a nekk maanaam forcé ci wàllu julli li tax du mën a nekk nag mooy ne ndax nit ki mën naa julli xattaa ci ay E, ci ay junj ay ima maanaam ci ay junj amma julli ak ay xef wala yu mel noonu loolu xëy na dañ koy wax rek waaye du du jàppandi li tax du jàppandi mooy ne nit ki dina mën a yëngal dara ci yaram bi maanaam lool dañ koy wax rek ngir ne maanaam nit ki bu demee ba mënta yëngal dara lu dul bëtam te xam ngeen ni nit ki bu demee ba mënta yëngal sax baaraamam waaye ay bëtam rek la mën a yëngal loolu mooy vraiment kaabu loolu kaabu raara raara raara waaye xataa ci boobu day julli waaye nag loolu dañ koy wax waaye ñaare li ñuy maanaam ak ima la borom ko xam di gën di wax maanaam di jullee ak ay junj maanaam loolu maanaam moo tax munuñu fa forcer nit ki ba du julli moom loolu manta ne euh, loolu de loolu mooy benn ñaareel bi ci def yi nga xamante ne ay ngant lañ moom mooy lu demee nekk te ñu nuroog nelaw wala fàtte mooy dof maanaam nit ki nga xamante ne dafa dof kooku tamit dafa nekk ci ngant te loolu borom xam-xam yëpp rahmatullahi alayhim dëppoo nañ ci ne kooku du fayaat julleem ba mu des ne Hanafi rahmatullahi alayhim dañuy wax ne dina fayaat julleem ci benn kaadu de figure mooy bu dee ndox gi matu matu juróomi waxtu bu dee dafa dof mais pendant li mu dof lépp matu juróomi waxtu day fay julli yi mu yi ko weesu loolu moom mooy beneen bi ci def ñetteel bi ci def moom mooy xëm xëm tamit dafa nekk cas de figure bi nga xamante ne fuqaha yi ñoom tamit rahmatullahi alayhim muy xana muy maliki yi ak shafi'i yi ak xanaabila eh, yi rahmatullahi alayhim ñoom it dañ koo boole ci yi nga xamante ne doo day tax ba du duñu fay eh, eh, maanaam ba ba ba ba tax ne duñu dañ koy maanaam maanaam ñoom ñëpp sax d'accord nañ ci ne xëm bu weesoo juróomi julli maanaam ngir juróomi julli ba mu def Hanabila rahmatullah ñoom ñoo ne dañ ñoom Hanabila rek ñoo ne dañ koy fay maanaam nit ki bu xëmee moom day fay julli parce que ñoom lu tax parce que dañoo xiyaasee xëm ci nelaw ndax dañ ne xëm parce que problème bi yëpp lenn rek la loolu bokk na ci cas de figure parfait ci li ñuy tuddee xiyaasu shabax xiyaasu shabax voilà li cas bu parfait la dañ ko doon wër am na ay jamono ñu ko doon wër benn exemple bii cas bu la xiyaasu shabax mooy lan mooy masalan mooy mooy dina gëndale dara mais amul dara loo ko mën a nuróole carrément mooy tey par exemple lii nii xëpp dafa jege dof ndax nit ki xelam day tàqali ko moom carrément mais aussi dafa jege nelaw mais ban lañ koy gën a jege ñëw parce que bu dee nelaw la moom nelaw yi bu bëri bu bëri ak lu nelaw wii bëri maanaam boo nelawee ba nelaw pendant vingt quatre heures tamit da ngay wala wala deux trois quatre maanaam loo mën a nelaw deux jours yu tegaloo trois jours fekk ay nelaw ci nelaw rek la yem da lay fay say julli maanaam mooy ndax xadis bi bi ne maanaam ci beneen riwaaya bi man naam an salaat man nasiya euh, man nasiya euh, man nasiya aw naama anha ku fàtte julli wala boog nga nelaw wëllif ko maanaam kon da nga koy da nga koy def ma ba pare yeneen bi da cee teg ne salaatam la kaffaarata laha illa zalik amul leneen lu ko mën a far lu dul loolu kon kon da nga koy fay daay man kon loolu xam nañ ko ci nelaw xam nañ ne dox moom du fay julli loolu tamit xam nañ ko mais xëm lan la jege nelaw la jege walla dox la jege képp koo xam ne daa jàpp ne xëm mook dox ñoo nuroo ndax perte de connaissance la nit ki am man maanaam àndatul ak xelam bu boobaa daf koy daal di yóbbu ci àttey dox kooku képp koo xam ne dafa jël nelaw dafa jël xëm yóbbu ne dafa gën a jege nelaw bu boobaa daf koy daal di yóbbu ci àttee nelaw bu boobaa da ngay fay te mooy xanaa bi lay xanaa bi lay moo tax rahmatullahi alayhi nit ki su xëmee donte ay at la xëm sax bu yeewoo day fay parce que doful maanaam mokki nelaw ñoonu ko loolu mooy xanaa bi lay rahmatullahi alayhi alors que xanafi yi ak maliki yi ak shafi'i rahmatullahi alayhi ñoom dañ ne déedéet waa ji Euh, euh, bu xëmee moom euh, bu dee Maalikee rek Shafi'i rahmatullah ñoom xam dañ ko yóbbu carrément ci ku tàqali ko xelam léegi nag mu def xana Hanafiyye rahmatullah ñoom dañ ne no comme ci xiyaasu shabah dañ ne mbir mi tamit dañ koy tàqale maanaam dañuy dagg poire bi ci xaaj ci ñaar maanaam dañ naan su fekkente ne nit ki dafa xëm mais li mu xëm temps bi mu ko jëlal temps boobu nit ki ñaare du nelaw nelaw yu tollu noonu mooy bisub lëmm vingt-quatre heures ñaare nit du ko nelaw te moom mooy kon juróomi julli nit ki euh, nit ku nelaw bu lu bari bari nelaw du nelaw vingt-quatre heures maanaam <laughs> vingt-quatre heures yu tegala te yeewul benn yoon xanaa muy yeewu di nelaw di di nelawaat mais nelaw rek d'affilée vingt-quatre heures te yeewul loolu ñaare nit du ko def kon tamit xëm dañ koy def noonu maanaam bu matee juróomi julli rek dañ koy daal dañ naan dañ koy daal di yóbbu ci comme ki dof alors que bu fekkente ne matut loolu dañ koy yóbbu comme ki nelaw ñoom noonu lañu ñu teqale te teqale gu rafet la te teqale googu gu rafet la insha allah dégg nga bokk na ci yi nga xamante ne tamit ay ngant la yuy tax ba nit ki du julli ci waxtu wi nga xamante ne moom la waroon a julli moom mooy wu wuwaf nañ ko léegi ci wuute gi xanafi yi rahmatullahi alayhi wuute ñi ci def <coughs> ci koo xamante ne masalan dëkk boo xam ne masalan dañoo nekk ci ay bomb yu ñu leen di bombarder masalan nga xamante ne instant bii nii dañuy làqatu daw la ñu tal ak làqatu ba waxtu wi romb comme waa xan comme ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak sahabaam radiyallahu anhum doon def juuru xandak ba affaire bi préoccupé leen waaye li nga xam ne moom mooy li ñu ci def wax rahmatullah alayhi mooy ne ah loolu dañ koo folli te li ko folli mooy aaya yi nga xamante ne ñoom ñooy wax ci salaatul xawf aaya yooyu ñoo folli li nga xamante ne moom mooy te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nekk na ci circonstance yu mel noonu ci yeneeni xare te taxu ko te taxul mu mu mu mu bañ a julli maanaam ni mu organisé wo mooy comme salaatul xawf ni ñuy jullee maanaam loolu day tegti la ne xaqiiqatan kon loolu dañ koo folle loolu moom mooy beneen mbir mi beneen mbir mi nga xamante ne dana tax nit ki euh, doo maanaam mu mën a bàyyi julli loolu euh, mooy euh, comme jigéen ji nga xam ne dafa gis mbërëg ak ki nga xamante ne dafa ah ki ki ki dafay gis gësin maanaam ñoom duñ julli beneen bi ci def mooy ki nga xamante ne mooy faaqidu tahurayni ki nga xamante ne amul ndox mu mu jàppoo ba pare amul suuf euh, su mu tiime kooku noonu nga xam te ne dafa ñàkk ñaari yi muy laaboo loolu Maliki yi rahmatullahi alayhim keke ñoo jàpp ne kii nekk na ci ngant goo xam ne du julli te du ko fa yàq itam tekkantal bi tamit gisoon nañ ko bi ñu gisee ci hadisu euh, euh, maanaam gisoon nañ ko ci kitaabul wudu walillahi alhamdu wal minna benn ma li waxoon nañ ne li gën a dëgër mooy li Hanaabila yi wax rahmatullahi alayhim mooy ne nit ki du day day day day day julli mais du ko fayaat maanaam day julli waaye du ko fayaat bu ndox amee wala lu mu tiime bu amee te loolu insha allah mooy li gën a dëgër comme niñ ko gisee woon amma li nga xamante ne tamit beneen mbir moom mooy xale boo xamante ne nekkul majeur kooku tamit julli du ko war ba mu des ne ci Maliki rahmatullah alayhim bu xësee ba am maanaam bu bu maanaam ba am juróom-ñaari at bu boobaa day daal di nekk ko xamante ne maanaam dañ ko ko war a digal maanaam comme ni ko yent bi wax rek sallallahu alayhi ne dañ ko koy digal maanaam kooku noonu julli gi day nekk euh, euh, maanaam day nekk waajib ci moom maanaam xale bi julli maanaam mooy dara du ko war ba mu def julli loolu tax julli xale boobu rek lay war ci Maliki rahmatullah moo tax te loolu mat lu mat bàyyi xel la ndax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne na ngeen leen digal muru awlaadakum euh, bis salaati li sab'in maanaam bu ñu amee juróom-ñaari at ngeen leen digal. Eh? julli waaye xanaa Hanafi yi rahmatullah ñoom ci fukki at lañ ko at ak parce que dañ ni ci lay dagg ne ñu dóor leen parce que daf ne bu ñu amee fukki at te julli wuñ mën ngeen leen a dóor ci julli Hanafi yi rahmatullah ci fukki at lañ ko at ci ñi ci def nag maanaam majeur maanaam il nga nekk majeur maanaam mooy mooy majeur mooy pubère maanaam pas 18 ans comme ni ko eh, voilà wala 17 ans nga xam te ne loolu moom gaa yee xool rek heure bu leen neexee ñu ne léegi majorité yóbbu nañ ko 18 ans. bu leen neexee ñu ne nañ ko wàcce bu 16 ans bu leen neexee loolu du loolu mooy majeur maanaam lii l'islam di wax <laughs> majeur mooy ku pubère voilà wala boog nga am 15 ans wala ci ci ci ci ci xanaa xanaa bi lay rahmatullah alayhim wala boog nga am 18 ans ah su dee góor nga ak wala boog 15 ans su dee jigéen nga ci yeneen mazahib bi dégg nga loolu kon moom mooy puberté nit ki nag su amul loolu. day daal di su su su fekkente ne ab àggagut foofa rek maanaam bu dee ci Shafi'i ak Hanabila rahmatullah julli du ko wax léegi mu def beneen bi ci def beneen cas de beneen mbir bi tax mooy yéeféer bi nga xamante ne dafa tubbi dafa def imaam yéeféer ci cosaan yéeféer ci cosaan ñëpp dëppoo lañ ci ne julli wo julli euh, du nekk loo xamante ne lu mu war a fay la maanaam julli gi ci ñenn ñi dana ko war mais du ko fay moom maanaam mën na koo war waaye bu bu bu duggee ci l'islam dootu ko fayee comme ni nga xam ne noonu la nekk mazhabu Maliki ak Shafi'i ak Hanabila rahmatullahi alayhim bu dee Hanafi rahmatullahi alayhim waru ko jutu ah, bi ci def ah, moom mooy julli su fekkente ne nit ki dafa murtad daa génn ci l'islam benn moment mu dellu si waat ci ndax julli yi ko rëcc ci diggante ba mu murtadee ndax da koy fay waaw wala déet bu boobaa ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafiyee rahmatullah alayhim euh, ñoom dañ ni loolu moom du ci fay dara parce que di diggante boobu amul dara lu ko war ba mu des ndax ak li tax mooy ne ba mu nekkee ndax xam ngeen ne comme li alquran wax wa man yakfur bil iman faqad habita amalu képp koo xam ne da ngaa weddi yàlla gan na ci gannaaw bi nga nekkee jullit gëm nga bu boobaa sa jëf yi nga mosoon jëf yëpp yàqu na voilà ak naan la in ashrakta la yahbatanna ko bis boo bokkaalee sa mboolem jëf yëpp yàqu maanaam kon ñu gis ci ne kooku moom day daal di wat maanaam kooku day daal di baamuwaat aj gam ajoon waaye lu dul loola du ko wat loolu moo ndax aj lu tax ndax aj benn yoon la lay war ci ci ci ci ci ci ci ci sa dund te comme que moom ba mu weddeeteel murtad na léegi aj ba yàqu na kon boobaa bu duggaatee ci lislaam daf koy daal di defaat loolu rek lay fayat mais julli yi du ko fay loolu moom mooy mazhabu xanafiya yi rahmatullahi alayhim euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ci def nag ñoom dañoo jàpp ne maanaam ne bu fay bu bu murtadee diggante bi mu murtat daa war a julli waat julli yi ci fay dégg nga euh, ndax lan euh, ndax diggante bi mu murtadee ak bi mu dafa dugg bi mu duggaatee ci lislaam dafa war a fayaat affaire yi rawatina rawatina xanaa bi lay ak Maliki rahmatullahi alayhim dégg nga amma mu ne wa aqimis salata li zikri maanaam kon na nga taxaw yii ñooy ngant yi nga xam ne globalement yaakaar naa fàtte wuñu ñu yi yii ñooy ngant yi nga xam ne ñooy tax nit ki du julli amma yeneen kon lool mooy leneen yi ngeen di dégg yëpp eh, eh, boo kiiwee bu la neexee non da ngay liggéey ah ba garaw bàyyil ba kii boo boo de boo paree nga dem nga ñibbi boo ñibbee tranquillement nga dem nga jàpp nga sangu nga jàpp nga julli loolu tamit nga te julli dañ koo war a beneen bi ci def mooy hadith bi day wane ne dañoo war a fay julli gi ci fat ci ci saasi moo tax mu teg ne wa aqimis salata li wa aqim te na taxawal as nga taxawal as-salata julli li zikri ci fàttaliku gi may fàttaliku maanaam nga gis ne kon bii beneen maanaa la ci maanaay hadith ci maanaay aaya bi wa aqimis salata na nga fàttaliku na nga taxawal julli li zikri ca ba nga ma ko fàtt ba nga fàttalikoo ne julli goowoon rek gaawal julli ji ko kon loolu maanaa la ci aaya bi donte am na beneen maanaa te boobu moo gën a feeñ mooy nanga taxawal julli su fekkente ne euh, maanaam te julli googu ngir maanaam fàttaliku gi nga may fàttaliku ngir mën a àgg ci sama zikkar bu boobaa maanaam na tax maanaam booy julli na ngay julli ci loola maanaam mooy nag mooy na nga taxaw booy julli nga toroxlu ci man nga maanaam zikkar bi ngay fàttaliku yàlla tudd yàlla gi ngay tudd yàlla di ko fàttaliku sa xol aju ci yàlla ci biir julli gi loola maanaam lan li la ko julli mayee loola nga tax ngay julli maanaam ci gàttal loolu la waaye mais julli moom ala kulli xaal day nekk farata doonte loola amu ko ca waaye hadith bi li muy tekki mooy su ma ko fàttalikoo rek et ngir fàttaliku yàlla maanaam kon dañ ciy xamee ne ndegete julli ci jëmmi boppam zikkar la te ni ñuy sikkaree yàlla mooy ñu julli lii hadith bi da mooy def ni ko naka taxawal julli mooy su ma fàttalikoo ne eh julli gu ma woon naa dem tuddi ji yàlla ci julli gi may julli maanaam loolu kon day daal di tegtale maanaam boobu kon képp koo xam ne hadith bi tam day wane ne képp koo xam ne danaan damay sikar damay sikar et que sikar bi moo ëpp doole julli bi moo tax kon man damay sikar rek du ma julli loolu day tegtale ne kooku ci caaxaan yu rëy rëy la ne loolu mandarga la loolu dalil la bu leer nañ buy wane maanaam moom moom moom dafa kannas parce que lii moo koy tegtale dégg nga xadis bii moo koy tegtale ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ndax maanaam da lii la wax ne na nga na nga boobu fàttali na nga def maanaam na sikkar bi na dem tuddi ci yàlla maanaam ci sabab ci julli gi ngay julli kon loolu li muy tekki mooy ne ndekete julli gi moo ëpp doole beneen xeetu sikkar bu mën a doon loolu beneen la bi ci def euh, Euh, kon mu ne qaala Musa maanaam te moom mooy Ibn Isma'il at-Tabuzaki rahimahullah mu ne qaala nee na sami'tuhu dégg naa ko maanaam Hisham dégg naa ah Hammam bokk astaghfirullah waaw dégg naa Hammam euh, ibn Yahya ibn Dinar al-Awzi rahimahullahu taala mu ne qaala mu ne haddathana Qatada mu ne Qatada moo ñu nettali mu ne moo ñu nettali moom lañ waxoon léegi ibn Di'aamat as-Saduusi mu ne qaala haddathanaa Anas lu tax maanaam ndax Qataada rahimahullah lan la mudallis la fii hadith bi dafa am ñaari njariñ le fait que imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi wax ko day de yaqulu ba'du aha okay dama okay juum man juum kay qaala Muusaa mooy ibn Ismaa'iil at-Tabuzaki rahimahullahu taala mu ne qaala dégg na qaala mu ne sami'tuhu déggoon naa ko moom Hammaam ibnu Diinaar al-Awdi rahimahullahu taala yaqulu mu ne ba'du ginnaaw ga aqimi salaata taxawalal julli li zikra maanaam mu jàngee ko ni ngir fàttaliku ga maanaam mooy lan ngir ne saa yoo fàttalikoo ak it ngir ngay taxaw di mën a fàttaliku yàlla maanaam nga ne baatu uh, ak zikr fii ah ndax xadis bi euh, euh, aaya bi dañ koy jàngee ñaari façon yooyu mm-hmm. a salata li zikri ak aqimus salata li zikra maanaam ñaari jàngeen yooyu ñoo am ci alquran ci aaya bi maanaam loolu mu ne nag moom daf koo dégg mu wax loolu léegi imam al-Bukhari rahimahullah ngir dalal sa xel ci loolu mu ne wa qaala Habbaan te moom mooy Habbaan ibn Hilaal al-Baahili rahimahullahu taala dakanam ne kon Abu Habib al Bahili rahimahullahu ta'ala moom mi ngi uh, solowee ay hadisam ci Shu'bat ibn al-Hajjaj ak Ma'mar ibn Rashid uh, ak Aban ibn Yazid ak Juwayriyat ibn Asma ak Hammad ibn Salama rahimahullahu ta'ala rahmatullahi alayhim ak ñeneen amma ñi solo ci moom mooy ku mel ne imam Ahmad ibn Hanbal Ishaq ibn uh, Ishaq ibn Mansur al-Kawsaj ak Ahmad ibn Sa'id ad-Darimi ak ak ñeneen ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' Muhammad ibn al-Husayn al-Hanini ak Yaqub al-Fasawi ak ñeneen rahmatullah alayhim mi ngi génn àdduna deux cent sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci weeru Ramadan comme weer wi ñu ne amma nag li tax imam al-Bukhari rahimahullah génn solowul ci moom te na ko mooy moom dafa arrêté di jàngale hadith avant maanaam daa arrêté ay at avant ci la arrêté di jàngale ay hadith loolu tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala solowul ci moom Euh, naka noonu imam Abu Hatim tamit ar-Razi rahimahullah solo wut ci moom euh, ay xadisam nag ñu ngi ci kutubu sitta euh, imam al-Bukhari rahimahullah am na beneen sëriñ bu tudd Habba Habban ibn Musa moom kooku la am ci sëriñ kii nag Habban bi mooy ibn Hilal kii du sëriñu imam al-Bukhari waaye sëriñu sëriñam la moom moom moo kon lii mu mu'allaq la taale mu ne qaala nee na haddathana Hammam Euh, maanaam euh, Hammaam moo moom euh, mooy ibnu Dinar mu ne qaala haddathana Qataada gis nga muy jokkale muy wane ni kon bu nee an Qataada mooy dina ko déggee ci moom kon loolu muy beneen njariñ mu ne qaala haddathana Anas mooy ibnu Maalik radiyallahu anhu maanaam mu bokk njariñ bi kon benn mooy ne day wane ne imaam maanaam ne hadith bi maanaam comme Qataada imaam imaam Qataada rahimahullah mudallis la maanaam day tadlis xadiis yi kon lii day tegtale ne dégg na ko ci moom dégg nga beneen bi ci def mu ne mu ne mu ne Seydina Anas radiyallahu ta'ala mu ne ani nabi mu jële ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallama nahwahu wax ju mel nii wax ji nag imam Abu Awaana jokkale na ko euh, dégg nga ci saxiixam rahimahullahu ta'ala Euh, mu jële ko ci Ammar ibn Raja moom mu jële ko ci Habban ibn Hilal dégg nga kon fii dañuy gis ni dégg na ci moom ci te loolu dafa ni dégg naa Qataada nettali ci lii jële ci Seydina Anas radiyallahu anhu ñaari yoon maanaam ñaari xeeti réef njàngin yi waxin yi yëpp dégg na ko ci Seydina Anas radiyallahu anhu ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko maanaam ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bari la wax wax ju mel nii ndax am njàngale la wax dégg nga eh, wallahu taala a'lam xadis bi imam eh, al imam al Bukhari rahimahullahu taala eh, fii rek la ko indi imam Muslim indi na ko xadis numéro 684 ñetti yoon imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 442 imam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 178

rahimallahu al-jamii' mu ne baabu qadaa as-salaati buntu bi mu ne baabu buntu qadaa as fay julli ah, ah, al-uulaa bu njëkk bi fal maanaam la njëkk moo njëkk ca julli ga fal-uulaa ba ca la njëkk ga maanaam maanaam la njëkk mooy jiitu la ca des loolu lay tekki rek mooy al-uulaa fal-uulaa maanaam mooy la la ñuy jiital la ca li jiitu jamono ji ñu ne. maanaam loolu moom mooy tartibul euh, euh, tartibul fawaid loolu la ka fuqaha yi rahmatullah alayhim ñoom niñ koy tuddee mooy baabu tartibul fawaid wala boog baabu tartibu salawaatul faida ñoom noonu lañ koy faral di tuddee ci seen téere yi maanaam buntu julli yi nga xamante ne ñoom ñooy julli yi faat julli bu la faatee dafa am noo koy fayee te moom mooy da koy toftale doo ko jullee nu mu la neexee loolu nag moom euh, amma euh, riwaayat al-Kushmayhani rahimahullah moom daf ni baabu qadaa'i salawaati moom noonu la ko indee baabu buntu qadaa'i salawaati rahimahullahu ta'ala maanaam julli du nu la neex nga koy fayee soo koy fay da nga koy fay ci ni nga xam ne noonu la toftalawee te loolu moom mooy cosaan bi ndax ni mu la ware woon noonu nga ko war a jullee comme ni muy ñëwee insha allahu taala ci hadisu sayyidina Umar bi radiyallahu taala mooy biñu gis ci jotaay ci bi ci jotaay bi weesu bi ñu mujjee te ñu tàmbalee waat ko ci suñu jotaay bi ndax jeexutoon jotaay bee weesu euh, baa buntu boobu maanaam kon fii dañu gis ne borom kom xam yi rahmatullahi alayhi ci cosaan dëppoo nañ ci ne julli dañ ko war a fay na mu toftalowee loolu mooy mazhab Hanafi yi di Maliki yi ak Hanabila rahmatullahi alayhi ñoom toftale gi dafa war waajib la dafa war euh, bu dee Hanafi rahmatullah alayhim hatta julli yi nga xamante ne dama ko fàttaliku te mu yàgg sax dama koy fay ci ni mu toftaloowe maanaam tey bu fekkente ne damaa toog euh, ma fàttaliku ne daaw amoon naa fukki fan yoo xam ne julliwu ma woon wala bu boobaa na koy fayee dama war di bu may yéene damay yéene ne euh, bu sàngam tisbaar booba noonu laa koy yéene ma jullee noonu maanaam yéene gi nag doo ko wax lu ah, le rek ma xalaat ne booba la te boobu laa fas yéene loolu la am maa ñi ci def nag mooy Maalik yi ak Shaafi'i ak Hanaabila rahma euh, ak Hanaabila laa alayhim ñoom jarul loolu da naan rek jullit tisbaar laay fay maanaam benn fukki fukki fukki fan la woon kon fukki julli tisbaar am waroon fukki yi lay fay ñoom loolu la benn bi ñaareel bi ci def mooy toptalee. julli yi dafa war tamit ci ñoom Hanafi yi rahmatullah alayhi maanaam mooy julli bërki démb gi tisbaaru barki démb gi bu ma waree fay tey julli yooyu tisbaaru barki démb gi laa war a jiidoo ci tisbaaru démb gi manuma julli tisbaaru tey tisbaaru démb te tisbaaru barki démb gi war na amma ni muy togtalowee su xësee ba mat juróom benn julli yoo xam ne witar bokku ci rek toftale gi day rot ah, beneen bi ci des moom mooy ne witar bi tamit moom ak yi ci des laa koy toftale mooy tey du dagan du ma mën a julli par exemple biig witar bi dafa maa rëcc biig suba gi rëcc ma ah bu may fay du ma a jiital du ma mën a fay suba gi fekk fayuma witar gi xanaa fi noonu la deme du ma mën a jiital duma ma mën a fay lat wita suba gi fekk fayu ma witar bi bu fekkente ne nag julli ëpp na juróom benn te witar gi bokku ci bu boobaa maanaam mooy kon géewug tey ba géewug démb ba géewug tey bu boobaa dama leen bi euh, euh, bu bu ko xasee ba ëpp rek damay daal di euh, loolu moom moo tax ñoom dañuy wax ne dañu wax dañu am ñetti principe yoo xam ne ci ñoom la am lu ñu tuddee euh, kasratul euh, kasratul fawaid mooy benn lu ñu tuddee kasratul muadda muy ñaar ak lu ñu tuddee euh, bu bu butulaanul muwaqqaf muy ñett ñoom ñoo ko amee kasratul fawaid mooy lan mooy bëri li fàddu loolu ñoo ñi ci def ñoo ko nuróole mooy bu xasee ñoom juróom benn la jëm kaw ñi ci def ci juróom la la yow mooy kasratul fawaid mooy lu bari li faatu li ñu tuddee kasratul muadda mooy lu bari li nga xamante ne dañ koo jooxe ñoom dañ koy wax loolu mooy lan mooy tey su muy julli tey sama julli tey gi ma nar a julli euh, tis tisba takusa timis gée witar ak suba euh, ak euh, mais ma ni tey par exemple su may julli tey dama naan euh, comme tey tisbaar gi laa waroon a julli au lieu ma julli ko maanaam tey marsala ñu nekk ci gée ma war a fay julli tisbaar tisbaar ba gée julliwuma ci dara gée laa war a julli damay toftale maanaam tisbaar laa njëkk a fay teg ci ti ti tis tàkkusaan teg timis teg ci gée léegi tey su fekkente ne dama julli tàkkusaan avant tisbaar bi julli tàkkusaan boobu day yàqu bu ma jullee timis gi te tisbaar tàkkusaan bi ak timis gi tamit yàqu nañ ma julli gée gi tàkkusaan bi timis gi ak gée gi yàqu nañ parce que lu tax parce que suba gi parce que suba gi laa waroon a julli tamit maanaam parce que tax tisbaar bi boog laa waroon a njëkkee moom day yàqu mais loolu la ñuy tuddee ñoom butlaanul muwaqqaf maanaam ba yàqu goo xam ne dañ koo arrêté dañ koo téye dañ ko téye en attendant maanaam mooy day yàqu bu ma jullee waatee euh, lan witar si gée julli witar yëpp dañuy yàqu ma julli suba day yàqu ma julli waat tisbaaru suba gi julli gi da yàqu maanaam matagul juróom-benn mooy juróom-benn yi mat na juróom-benn nag léegi su tàkkusaan jotaatee su ma jullee tàkkusaan dootul yàqute maanaam yëpp dañuy nekk naafila en attendant dañuy yàqu ku nekk ay naafila ba waxtu wi yegsi may doog muy doog a nekk farat maanaam ñuy doog a réparer waat di delluwaat ci cosaan parce que lu tax parce que kasaratul mu addaa moo tax maanaam dañoo bëri lu ma leen joxe lu ma leen def ba pare moo tax moo tax beneen bi yàqu moo tax yi ci def yàqu ba mu des boobu léegi nag tey bu fekkoon te dama julli tisbaar julli tàkkusaan tis maanaam tisbaar bi laa waroon na julli julleegu ma ma julli tàkkusaan timis gée ma faat ma doog a julli tisbaar yii ci des dañuy yàqu nekk ay naaf la dama leen war a julli waat mais su ma leen julliwul ba mu ëpp juróom-benni rek ba mu mat juróom-benni julli ba mu ëpp juróom-benni julli après dañuy daal di soppali ku nekkat lu baax parce que dañ naa léegi dafa bëri parce que kasratul mu'addaat te kasratul fawaa'id ñoom noonu la ñuy wax qaa'ida la ci ñoom mooy lu bëri lu ñu joxe moom ak lu bari lu faat ñoo nuroo lu tax bu boobaa tartib bi toftale gi day daal di rotaat toftale gi day daal di rotaat ci ñoom Maaliki rahmatullahi alayhim daanaka à peu près même chose lañu am ci juróomi julli gi sauf que ñoom julli gi ci boppam day yàqu. su dee fàttaliku naa ko day yàqu ñoom amuñu yàqu googu nga xam ne day day dañ koy tegale ñoom Maliki duñu am loolu rahmatullah rek maanaam ba mu des ne su dee dama koo fàttaliku nag bu lu yàgg après ci laa koy dooga maanaam tey par exemple toog nañ cinq jours wala deux jours may doog a fàttaliku ne ju am na benn julli bu ma rëccoon bu boobaa benn boobu rek laay julli comme ni ko gisee ci buntu bii weesu wala bokk ci buntu bi ñu ne nii non buntu bi wees waaw buntu bi wees ah voilà bu dee Shafi'i rahmatullah ñoom amuñu problème boobu xanaa bi lay rahmatullah ñoom it noonu lañ ko day toftale gi day daal di war comme comme Maliki yi comme xanaa bi lay rahmatullah ñoom toftale gi day daal di war kon dañuy gis ne Shafi'i rahmatullah mais nag ñoom ñëpp toftale gi li muy war war war julli gi teew bu naree génn dama koy daal di bàyyi. damay daal di bàyyi toftale gi julli ko julli gi teew après ma fay yeneen yi ci def nga mm-hmm. ñoom noonu la def am nag heure yoo xamante ne Hanafi yi rahmatullah ak lu mënti xew doo ko fay comme niñ ko gisee woon wallahu ta'ala a'lam léegi nag mu def tey su ma waree su ma fàttee ay julli pendant ay années maanaam xamatuma ñaata julli laa war a julli maanaam ay julli ci nañ ma mais xamatuma ñaata la bu dee ci Hanafi yi ak Maliki rahmatullahi alayhim da dangay julli ba julli loo xamante ne leer na na ni lii romb na waxtu wi maanaam lii moom def naa lu ëpp lii comme moo ñoom qaida al yaqinu la yuzalu bi shakk la comme li wóoragul mooy li wóor mooy ne matagul ah damay julli rek ba keroog mu may leer ne lii moom léegi mat na moom wala weesu na ba maanaam ba mu leer alors que Shafi'i Hanabila rahmatullah ñoom qaida bi ñuy sukkandikoo mooy ghalabatu zanni kal muhaqqaq li noot ci njort mook li wóor ñoo yem maanaam mooy kon bu demee ba mu wóor ma ba ma njort ne fi mu toll moom war naa baax baax maanaam bu ma nee non wóoru ma ni baax na ba yaakaar naa ne war naa baax léegi baax na pour ñoom rahmatullah alayhi euh, Hanafi ak Maliki moo gën a wóor mm-hmm. donte yeneen bii ci des tamit wér nañ wallahu ta'ala a'lam mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana musaddad te moom mooy al imaam Abul Hasan al Asadi al Basri di imaam waa Basra Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Musarhad ibn Murabal wala Mugharbal rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna deux cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imam al-Bukhari imam rek ñoom ñoo solo ci moom te ñu solo ci ñoom lu baat ci moom lu bare bare maanaam loolu day wane màggaayam ak mi ñu màggee ci moom rahmatullah alayhim imam at-Tirmidhi solo na euh, ci moom benn xadis bu am boo xam ne euh, sëriñu sëriñam la euh, imam a nasai ñaari xadis yoo xam te moom sëriñam sëriñu sëriñam la ci mi ngi gane àdduna kon ci ay cent ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna deux cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi kon noonu lañ ko gisee dinañ gis ne kon imam Muslim a imam Ibn Maaja ñoom ñoo solowul ci moom rahimahullahu taala mu ne qaala haddathana Yahya te moom mooy al imam Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan rahimahullahu taala bi amirul mu'minin Abu Sa'id at-Tamimi di waa Basra rahimahullahu taala mi ngi gane àdduna 120e année ginnaaw gàddaay sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna ngi ci kutubu sitta an Hisham te moom mooy Hisham ibn Sumbur ad-Dastuwaa'i rahimahullahu taala muy Abu Bakr gane àdduna 66e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 154e année ginnaaw gàddaay Yonent waa Basra la ba tey rahimahullahu taala ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta qaala mu ne haddathana Yahya wa huwa ibn Abi Kathir mi ngi génn àdduna 129 ane gannaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu Yahya ibn Salih ibn Mutawakkil rahimahullahu ta'ala wa Abu Nasr ibn Abu Kathir al-Basri rahimahullahu ta'ala ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta wa Basra an Abi Salama moom mooy al-imam Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf ibn Abd Awf ibn al-Harith ibn Zuhra ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi az-Zuhri di waa Madinatul Munawwara bokk ci fuqaha sab'a ci benn wax ci fu wax fuqaha sab'a rahimahullahu ta'ala génn at na 93 wala 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di at nga xamante ne lu ëpp ci ñoom borom xam ñu bari bokk ci ñoom rahmatullahi alayhim ci lañ génn at na am Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu sahaba Yonent bi sallallahu alayhi wasallam Jaabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala na 6e année laata gàddaay Yonent sallallahu alayhi wasallam 78e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Musnadam nekk 1540 hadith yoo xam ne muttafaqun alayhi 58 hadith la imam al-Bukhari wéetoo ci 26 hadith imam Muslim wéetoo ci 126 hadith ci hadith Sayyidina Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu warda anna wa qaala ja'ala nekkoon na Umar imam Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yawm al-Khandaq bisub Khandaq yasubbu muy nekk di weddi kuffaarahum seen yéeféeri maanaam muy yéeféeri Quraysh wa qaala mu ne maa kittu jegewu moon sax usalli di julli al asra takusaan hatta bata gharabat maanaam mu fenk maanaam mu soow maanaam mu soowul maanaam jant bi lay wax qaala mu ne fa nazal naa ñu daal di wàcc nag Buthaana Buthaan fa salla mu daal di julli ba'dama gannaaw ba nga xam ne gharabat soona ash-shamsu euh, jant bi summa topp nag salla mu daal di julli al-maghriba ge timis maanaam mooy dafa julli ti takusaan dooga julli timis maanaam kon noonu lañ koy fay dañuy julli tisbaar julli takkusaan julli timis loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li war euh, lool mooy li jaaru comme li nga xamante ne noonu lañ ko gisee masala bi toftale bi toftale ni nga xamante ne noonu la yi faat noonu la ñu leen di toftalee alhamdulilah léegi dafa mel ni euh, buntu yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci wàllu nu ñuy fayee julli kan lañ koy fay nan lañ koy kiiwee et cetera euh, ak li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu waxtu yu julli Mm, walillahi alhamdu wal minna loolu jeexal nañ ko imam al-Bukhari rahimahullahu taala buntu yii mu nar a indiwaat yëpp euh, dootul ajooti ci loolu waaye day aju rek ci bu julli jeexee nag julli yëpp waxtu yi léegi lépp lu aju ci wàllu waxtu yi walillahi alhamdu wal minna daf na ne romb nañ ko léegi yi ci def ay buntu la yoo xam ne day aju ci ginnaaw gee nan nga war a doxalee lan moo ci baax lan moo ci baax maanaam moom mooy bu bu journée bi jeexee sax ci gàttal léegi nag li ko dalee ci tàmbali journée bi ba jeexu journée bi lépp gis nañ leen alhamdulilah hadis boobu euh, gis nañ ko mooy hadis numéro 598 bi waxoon nañ la ko imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko hadis numéro 596 moom la ñu ci jotaay bi weesu te moom lañ tàmbalee ci suñu jotaay bi dina ko indiwaat hadis numéro 641 945 ak 4112